te ñu taxaw def escale fi nga xam ne mooy diyaaru Samud muy kër waa di waa kër yonente yàlla Saalix waa kër yonente yàlla Saalix ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam Ah, gisoon nañ la nga xam ne moom la digaloon saxaabaam yi daldi leen koy wax ne leen bu leen duggoo comme nim ne woon ci saxiix as-saxiixayn xadiisu seydina abdallah ibn umar ibn alxataabi radiyallahu taala anhuma mu ne alayhi salaatu wassalaam daleen la woon laa tadxulu buyuta alladina zalamu anfusahum an yusibakum ma asaabahum illa an takunu baakin thumma qannaca ra'sahu wa asraca sayra alayhi salaatu wassalaam daneen lewoon bu leen dugg ci këru ñi nga xamante ne nii ñoo tooñ seen bopp waaw ci weddi gu ñu weddi woon suñu boroom ginnaaw ba ñu ko laajee aaya moo tax ci riwaayu gisoon bi passé mu ne laa tas alul aayaat waaw bu leen di laaj loolu naan naan noon daal way na yi ñëw miracle yi daal go ku fi wënduwul kii na miracle ngir défier ñu déet ndax waa Samud kat laajoon nañ ko ba ñëwee daldi wuñu respecté li nga xam ne ah noonu la war a demee nag waaw ba nag alayhi salaatu wassalaam wax leen ne nag ñu cor gëléem ga léegi nag la leen cay dal dal leen ci waaw bali leen ciy dal dal ji leen ciy dal ñoom waa Samuud te incha allah ñu war a fi nga xamante ne kon moom ci ñu ngi ci yoon bi ilaa Tabuuk am na ci beneen dane woon laa tadxulu ala haa'ulaa'i al-mu'azzabiin illaa an takuunu baakiin an yusiibakum mithlu maa asaabahum mu ngi ci kitaabul maghaazi ci fi def baabu nuzuuli nabi al-hijr ci bi muy tudd Tabuuk moom imaam al buxaariyu muhammad ibn ismail ibn ibrahim ibn al mughira ibn bardisba al ju'fi al buxaariyu radiyallahu anhu mu ne yonent ma lay saar ne bu leen dugg ci këru ñi nga xam ne des ay dañ leen a mbugal lu dul ngeen di jooy ndax xadaran moytu li leen dal dal leen lu mel ni li leen dal léegi nag kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di continuer yoonam ilaa ayna ilaa Tabuk ilaa Tabuk imaamu Ahmad bin Hanbal rahmatullah mu ñuy nettali ci yoon bi ba léegi mu ne haddathana Affan qaala xaddatanaa Wuhayb bnu Xaalidin qaala xaddatanaa Amru bnu Yaxya an al-Abbaas ibn Sahl ibn Sa'd as-Saa'idi an Abi Humayd as-Saa'idi radiyallahu anhu annahu qaala kon imaamunaa Ahmad ibn Hanbal sanad bi rafet na de laa ilaaha illallah Affaan <coughs> sëriñam di Affaan sëriñ la tamit ci imaam al-Buxaari rahmatullahi alayhi mu ne qaala xaddatanaa nettali nañu Wuhayb ibn Xaalid mu ne ki nettali mooy Wuhayb di doomi Xaalid qaala mu ne haddathana Amr ibn Yahya muy Amr imaam Maalik boo bële al-Maazini moom lañ gisoon ci muy muy nettali jàppul yonent mi alayhi salaam ci Seydina Abdallah ibn Aasim ibn Zayd ibn Aasim al-Maazini radiyallahu ta'ala anhu kon Amr ibn Yahya an al-Abbaas ibn Sahl ibn Sa'd as-Saa'idi mu jële ci al-Abbaas kii lañ gisoon ci jataay bii weesu ci càllale boo fàttale ko ah bi imaam Ibn Isxaaq doon wax ne te imaam al-Bayhaqi moo ko solo ci Dalaa'il an-Nubuwwa bi imaam Ibn Isxaaq naan wax naan haddathani Abdullah ibn Abi Bakr ibn Amr ibn Hazm an al-Abbaas an Abdullah ibn Abi Bakr ibn Hazm an al-Abbaas ibn Sahl ibn Sa'd as-Saa'idi mu bokk mooy al-Abbaas boobu kon di doomi Seydina Sahl ibn Sa'd as-Saa'idi Abul Abbaas qaala mu ne no an an Abi Humayd as-Saa'idi mu jële ci saxaaba boobu di Abu Humayd as-Saa'idi radiyallahu ta'ala anhu qaala mu ne xarajnaa ma'a rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam ne dañoo génn ànd ak yonent bi salaam <coughs> aama tabuuk bi nga xam ne mooy eh, eh, jamono mooy at ma nga xam ne ci la xare tabuuk am mooy dañoo génn dem tabuuk loolu la bëgg a wax tabuuk mooy. ci jëm xare Tabuk voilà nee nag bi nga xam ne ci lañu génn ngir dem Tabuk nekk ci yoon bi xatta ji naa waadil qura ba ni ñuy agsee waadil qura waadil qura yàgg nañ ko gis ah waadil qura mu ne fa idha imra'atun fi hadiqatin laha ñu daldi romb benn jigéen boo xam ne ci ab toolam la ne woon waaw mu nekkoon ci benn toolam hein loolu image boobu boo gisee <laughs> jigéen ñiy bay ci tool yi da koy gis rawatina suñu mbokku joolaa yi bari na jigéen ñoo xam ne ñoom daanaka ñooy bay daanaka waaw waaw <coughs> Euh, sonn ci tool yi yoo ci toolu ceeb yeeg ñoom seen waaw ñoom xam naa li leen fayeen yi di ñaanal par bés bés bu leen dalee seen affaire day baax la ma xaala insha <laughs> ñoom ak ñi ci wale bi ndeysaan waaw ñoom ak ñi nga xam ni ñoo ne ci wale bi ci vallée euh, bële nekk fële ca ñoomin Richard Toll kon mu ne dafa ñu romb benn femme ñu romb benn femme boo xamante ne nii dafa newoon ci toolam léegi biñ ko rombee mu nekk ci tool bi lan lañ ko wax ñu ne ko nee na ah, fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam li ashaabi uxrusu yonent bi alayhi salaatu salaam wax saxaabaam yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum ne leen uxrusu lool mooy lan ah, alxarsu gisoon nañu ko li ñu doon gis tarjama seydna abdallah ibn ibn ibn ibn ibn rawaxa wala gazwatu xaybar ah gazwatu xaybar ghazwatu xaybar euh, mooy dangay ñëw à peu li ci tool bi dangay à peu li nga xam ne moo nekk ci tool bi loolu ngay à peu près voilà da ngay xool nii bon li ci kaw tàndarma yi wala ci tool bi meññeef yi fruits yi nga ne lii da war a toll ñool nag ñi ko doon def en général ay experts lañoon yoo xam ne ah néewaa nañu juum waaw néewaa nañu ne lii la lu dul ne daa fekk ne loolu la kon mu leen uxrusu mooy toolu ndaw si xool leen li mu war a tollool ngeen di koy def noonu mu ne fa xarasa al qawmu wa xarasa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ashrata awsuq nit ñi xool à peu près ne bon lii xool tool bi xool ko bu baax ne lii de la war a toll ne yonent bi alayhi salaam def ne moom ashrata awsuq la gis moom li mu xoolee daal ah waxoon nañ la mooy soixante saa bi ñuy gis keroog ci ñi doon joxe ci génn bi ghazwatu Tabuk waaw hein mooy léegi nag kon loolu mooy wasq léegi nag kon mooy soixante divisé par non multiplié par dix voilà asharatu awsuq nee na wa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa lil mar'a ahsi ma yaxruju minha xatta arji'a ilayki insha allah yonent ma lay saar ne ko nag mooy damay peeg li fi ne mooy liy génn ci tool bi hein ah mooy comme que ñoom dañu nekk ci aajo ndax gis nga yii yépp yonent ma lay saar mooy ñaan na ci zaat yi seen yóbbal yi suñ borom barkeel ko yokku ko hein waaye tamit moom Seydina Abu Bakar wax na mu ñaan mu ñaan ñu taw biñ maralee gis nañ ne ñenn ñi loj nañ seen gëléem yi mais loolu lépp du doy parce que fi ñu jëm dafa sori sept cent six cent jàpp sept cent kilomètres la euh, bon pas sept kii nu mu tudd waaw kilomètres mooy loolu dafa bari xam nga voilà léegi nag ah bon nga xam ne Lyon Paris côté quatre cent kilomètres la non Lyon Paris lii nag moom moo gën sori mu ngi mel ni xool imagineel ko yoroon ay fas di dox wala ay gëléem ñii di dox ñu jóge Lyon di dem Paris gis nga mooy pas Paris de mais ca kaw Paris mooy ay Lille voilà gis nga ni mu xëccee bu dee Sénégal nga ne moom day dépasser Sénégal mooy yow. Euh, xanaa nga jóge fan Casamance di dem ay ca biir ca biir gànnaar waaw loolu lépp nag nga war koo traverser mais jamonoy tàngoor ak ak mbooyu mu tànn moo tax daanaka dañu duñu dañ di nekk ci soxla aajowoo li nga xam ne mooy provision léegi nag bi ñu rombee tool boobu yeneen ci ma lay saar saam wax saxaaba yi lool xool leen ñaata la war a tool pour mu àbb ko ndaw si mooy li ci ne mu man koo jëfandikoo ñu man koo jël witt ko man koo jëfandikoo léegi nag mais mooy du koy jëfandikoo dem ba ko foofu déedéet mooy bu ma ñëwee dama maa ngi tourné waat bu ma retourné wee fay la waaw moo tax mu ne ahsi ma yaxruju minha hatta arji'a ilayki insha allah ne ko takkal peegal liy génn ci tool bi waaw li nga xam ne moom lañ fiy jël mooy ginnaaw moom bi mu nee saxaaba yi def leen moom mu def mais ndaw si it defal te xool li ciy génn liñ fiy jël li mu tolloo bu ko defee man ba ni may dellusiwaat ci yow insha allah bu ma jógee tabu bu ma jógee ci sama tukki bii ma jëm ci xare bi qaala Seydina Abu Humayd as-Sa'idi radiyallahu anhu mu ne mu ne Euh, fa xaraja xatta qadima Tabuk nee na yonent bi salaam génn ba ni muy agsee Tabuk euh, dinañu ñëw insha allah euh, loo xam ne imaam Ahmad moo ko solo ne yonent bi aleyhi salaatu salaam agsee Tabuk am na lu mu fa wax benn discours loolu dinañ ko gis insha allah waaye nañ nekk ci xadiis bi insha allahu taala nee na biñ agsee Tabuk fa qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam yonent ma lay saar saab wax nit ñi nag ne leen innaha satahubbu aleykumul layla rihun shadid waaw ne leen innakum dinañ gis tamit yeneen xadiis yi yi nga xam ne day wane mooy avant muy agsi fii lii ci càllale bi ci xadiis bi dinañ gis beneen xadiis da waxoon nañ ko bi ñuy xool tabu lan fan la tur bi jóge bi yonent ma lay saar saab bim ne dañoo wax avant ñuy àgg tabu biñ nee suba lañ fay àgg mu ne yéen innakum satariduna gadan ma a Tabuk voilà boobu dinañ gis xadiis boobu insha allah waaye comme que ñu ngi fii nañu ne fii waaw <coughs> mu ne kon mu ne leen ah, gis nga bu ngeen àggee Tabuk innaha satahubbu alaykum al-layla rihan shadid ne leen nag tey mooy bi jagsee mu ne leen guddi gii nii ngelaw lu foora foor mu jox leen bu doon tey liñ naan bulletin météorologique waaw loo loo <laughs> mu wax leen affaire yi ni muy demee mooy ci wàllu jaww ji ne leen nag tey innawu dëgg-dëgg gis nga tey sa innaha satahubbu alaykumul layla rihun shadida am na ngelaw lu foora waaw man nu ngeen koy tudde ouragan wala xaw ma daal yéen yéenay seet façon yooyu lan moo ci lan tempête uragan wala yu mel wala tempête voilà rihun shadida am na ngelaw lu fort yoo xam ne dina jaar fii tey fii ñu taxaw ci tabu mu ne leen nag falaa yaqum man na fiiha rajulun bu fi kenn jóg mooy bu ngelaw li ñëwee bu kenn jóg guddi gi tey faman kaana lahu ba'irun falyusiq iqala képp koo xam ne am nga gëléem am nga gëléem na nga ko yeew bu baax balaa guddee jot balaa ngelaw li agsi te bu kenn génn nag waaw parce que ngelaw lu fort tempête bu fort mooy jóg te foofu ak désert bi ak suuf seeg yooyu kon nag bu kenn jóg waaw qaala abu humayd saydna abu humayd as-sa'idi radiyallahu anhu nee na ah ca saase ñu ne kon nag léegi nañ commencé yeew ko léegi comme que coono gi ñu jóge moom nañ ko yeew rek benn yoon si nañ bouger waatuñ mu ne fa lamma kaana min al-layl bi nga xam ne ci la guddi gi jot habbat alaynaa riihun shadiida ni ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam waxe woon wa huwa min mu'jizaatihi sallallahu alayhi wa sallam yuxbiru ma loo xamante ne ñëwagul ah. waaw <laughs> charlatan du def lii de léeg-léeg ginnee leen di wax mooy nga gis charlatan yi bu xaabakat yi wax les saltige yi nga xam ne li ñuy wax du dëgg waaw toog naan ay <coughs> at mi léegi dañu politiser yépp médias yi di leen kii nga xam ne bañ ko politiserwul bañ ko gul baaxul te lañ doon wax du dëgg biñ ko politiser dafa gin a raw ak médiatiser mooy dara tamit bi ci dëgg ñu naan at kilifa yu màgg dina dina dina dina génn àddina mais loolu c'est normal ban at moo romb te amul ay kilifa yu màgg yu yu génnul àddina yow nga foog ne man moos en tant que sénégalais sama sëriñ bi ma jàpp bu dee ku am sëriñ laa même bu dee ne du sëriñ ba gën a mag ca tariixa boobu mais man ko ci kooku laa ne man sama sëriñ la kooku bu faatoo nga foog ne màggul ci man ba a màgg ci man keneen ci noonu tariixa bu ne ak kooku ak ak ñoo xam ne de toute façon ñi naan sëriñu ndaw yi sax am na ñoo xam ne ñooñ ñooy sëriñ yu mag ci kaw seen ci ñoom ndax ñooy seeni sëriñ direct kooku bu gaañoo da ngaa bëgg mbooloo moomu ñooñu ku ndaw la déet mooy de toute façon dina am ko faatu ban at moo romb te du am ay sëriñu faatu moo tax wax yooyu moom jarul sax waaye yeneen tamit saa waxoon na ku ku dikkal ab enraaf koo xam ne day xam-xam lu luy xew ëllëg hein waxuma waxuma la nga gëm ko de. mais nga dikkal ko kese ah mooy yow boo toogee quarante jours di julli buur yàlla du la nangul <coughs> waaw <coughs> waaw boo ko gëmee nag mooy mu wax la gëmoo ko mu wax la nga dem mu wax la mais gëmoo lim la wax mais boo ko gëmee kooku faqad kafara bima nuzila ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kooku weddi na li nga xamante ne moom la ñu wàcce ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa léegi nag mooy maire yi pittaawalaateeg ñun ñépp ci yem ah yëngal mbir yi ah gis naa tukki de ah, ne ko waaw waaye nag aajo am na benn sarax bu mu laaj nag nga naan tukki ah waaw loolu de jigéen ñee ci aay nag ñoom daanaka ñooy ñoo ñoo koy def te ñoo ñoo seen mbokk jigéen ñi ñooy dem di leen seeti mais nga gis tamit léeg-léeg nga gis ay yambari góor tamit yoo xamante ni dañuy dem di leen déglu waaw. ay waay mère waay xoolal ma sama kii waay affaire yi temps yi dafa dafa dëgër quoi na ko ah waaw toogal <coughs> nga toog mu jël mu jël pettaaw yi daal di wasaare aywa xërëb. ci mbalaan mi jëlaat xërëb ah lii <coughs> de mu ngi may wane nit ku xeereer ki de moo tax say mbir du dox fokk nga génneel ko sarax yi fi caaxaan yooyu mooy la yow boo ko gëmee 40 jours boo jullee si julli buur yàlla du ko nangu allahu akbar allahu akbar léegi nag yow mooy boo ko gëmul boo ko gëmul boo ko gëmee nag yow mooy yonent bi alei saatu salaam nee na faqad kafarta yow moom weddi nga moom bima nuzila ala muhammadin ci li nga xam ne moom lañ wàcce ci sayyidina rasulillah muhammad ibn abdillah alayhi afdalu salatu wassalaam kon charlatan yi di xam-xam lu xam nga ne yonent bi salaam ah mu ne leen ngelaw lu am na ngelaw luy ñëw de léegi nag kon Seydina Abu Hamid Humayd <coughs> Abu Humayd as-Sa'idi boo gisul buñ ko maasul bul wax Abu Hamid de <laughs> non non Abu Humayd as-Sa'idi mook mook mook ki yoo niroo euh, Ibnul Husayb du Ibnul Hasib de Ibnul Husayb ah Burayda Ibnul Husayb Husayb pa Hasib waaw jarir du jurayr jarir seydinaa jarir ibn abdillah al bajaliyu loolu bul wax jurayr de ah déedéet déedéet waaw ah, kay yooyu yu am solo la <laughs> ñoo bokk nuñ leen di bind masque yi rek ay changer te comme que téere xadiis yi am na yoo xam ne yu bari duñ leen duñ leen masque moo tax ah looy xam la par istiqra ak tamit tàmb di déglu tamit léeg-léeg tamit nga gis moo tax ñu wax naan la kii ay eh, xaaun mujamala kii après boo xam ne dañ ko mat mu ak ak yu mel noonu di la wax ni nga koy nga bañ cee juum voilà Seydina Anas du du du ans du ans ans moom li ma ca xam benn dëkk bu nekk côté Villefranche-sur-Saône <laughs> <laughs> ma sax ndax ans la ñuy wax mais daal naa noonu la ans <laughs> mais Seydina Anas du Anas mas naa dégg ku doon wax loolu mais moom daa jàpp ne Ans la moom moom mu ngi wax rek naan an Ans ibn Malik an Ans ibn du Ans ibn Malik Anas Anasu wa Anasun voilà Seydina Anas ibn Malik voilà <coughs> ibn Nadr ibn Damdam al al al al al al ansari radiyallahu anhu sallallahu alayhi wa sallam nga gis abid abid tamit ak ubayd waaw ah comme abu am eh, ki seyna abu ubayda c'est pas abu abida am na taalibe imam seyna ali bi abida as-salmani kook abida la du ubayda voilà ñoo bokk nu leen bindee mais bokkuñ doone Ubayda as-Salmani doone tamit Seydina Amir ibn al-Jarrah déedéet moom du Abu Abid Abu Abida non Abu Ubayd Abu Ubayd wa Abu kon voilà loolu li ma juum sànk ne Hamid moo ma dugal voilà kon qaala Abu Humayd al-imaam Seydina as-Sahaabiyul Jaliil Abu Humayd as-Saa'idi radiyallahu anhu fa aqalnaaha fa lamma kaana min al-layli hëbbat alaynaa riihun shadiid shadiida bi nga xamante ne ndax riix musa muannasa la voilà mooy moom xam nga riixun amul taa taa taa ta'niis taa buy wane ne jigéen la mais moom comme naar rek comme naar naarun xaamiyatun pas naarun xaamiyun déedéet xaamiyatun ndax féminin la xarbun xarbun xarbun tamit ci loolu la bokk xarbun shadidatun xare bu tàng la bu tar riixun tamit shadidatun moom jigéen la kon ngelaw la ba gudd bañ day yeewee guddi jot waaye ngelaw lu ëpp nag fa qaama fiiha rajulun fa alqathu fi jabali tay am benn waay boo xam ne moom bu jóg yonent ma lay saar saam waxoon na bu kenn jóg mais ba ko ouragan bi da koo sànni kay jabalu tay ca montagne tay ba dëkkum ñoom Seydina Adi ibn Hatim la teere waaw foofale la teere <laughs> nee na euh, summa jaa rasulallahi sallallahu alayhi wasallam maliku ayla ba fa yonent ma saar saam nee tabuk noonu buurub ayla fekk ko fa waaw fa ahda li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam baghlatan bayda mu daal di jox yonent ma saar saam daal di koy euh, euh, jox kado mooy euh, offert ko ab kado boo xam ne baax la baxlatan baydo baxla mooy berkelle waaw baydo boo xamante ne ni baydo a boo xam ne dafa weex waaw berkelle bu weex <laughs> comme comme Muqawqis joxoon na ko waaw fu euh, yónnee xaatiban walil Muqawqisi ahra xaatiban ajilan ahdaahu jamman ah boroom xilaas alayhi ridwaanul mannaan ridwaanul maalik alayhi ridwaanul maalik gisoon nañ ni ngu étalé woo foofu woon détaillé kado yi voilà mooy baxla gi gisoon nañ Hunayn rek tuddaatoon nañ ko bi ñuy gis ba ban ban baxla la yoroon dul dul wala ban la yoroon voilà kii may na ko benn bax la kon yonent mi aleyhi beneen bax laa goog boo xam ne may nañ ko ko ko may mooy maliku Ayla muy buurub Ayla noonu dëkk yi ne foofu ci fa buuru Sham fa ahda kon li baghlatan bayda berkelle boo xam ne bu weex la mule wa kasaahu rasulullahi burda burdan wa bi bahrihim waaw Eh, nee na yonent bi aleyhi salaatu salaam daldi eh, koy bindal eh, moom moom jox na ko baxla mooy bu ñu la joxee kado it kon lii day wane ne tamit baax na yow ki la jox dara bon nga am loo ko jox tamit waaw wala boog au minimum nga nga nga ne ko jërëjëf ak lool mais bi gën mooy li yonent bi aleyhi salaam jazaakumullahu xayran lool boo ko waxee moom de toute façon. yow jazaakumullaahu xayran moo gën li nga jox waaj ji ah boo ma joxoon ab château ma dëkk ci ah jëndal ma château boo xam ne sa def ko sama tur jox ma ko bu ma nee naa jazaakumullaahu xayran moo yow li ma li nga ma jox château bi sama jazaakumullaahu xayran di moo gën moo ko gën ndax lan dama laa bàyyeeg borom bi jara bàyyee moom mi nga xam ne moo am fay. te wallaahi ku mu fay nga xam ne buur yàllaa di karim ne buur yàlla moo moo mën a teralaate mooy ci tedd te mën a teralaate waaye yow ma bàyyi la kooku ne la yàlla na la fay ñaanal la ko kooku kay moo gën satu bi nga ma jox ndax château bi kat mën naa nekk sama alkande fa lay jóge de mën naa ne ah awey ah am na ñu doon laaj ñaan alal ñu jox leen alal ñu far sànku waaw awey ah gaa yoo xam ne kenn doonu leen woon raw ci julli mbooloo jàkka yi ak ci lu baax ndeke la ñuy ñëw ci jàkka yi yépp ñu ngi ñaan buur yàlla may leen alal mu yàgg nag buur yàlla joxu leen ndax xam na ne kii nii bu ma ko joxee mu ba yàlla yi muy insister di insister di insister ba buur yàlla jox ko ko nag hein mu mëjj def lan bañ ko ko joxee bañ ko ko joxee ah mu jaare fa daldi sànku mu jaare fa daldi sànku waaw ndax dootul non seulement <coughs> waxuma la dara waaye mooy waaji ci boppam <laughs> boo mooywul waxutuma la ñëw jàkka de mooy yàgg mooy day commencer par dànk ndànk lam doon def sax dootu ko def jekki di di di di paqueti julli yi parce que bon commerce bi bon xam nga bon boo newee ci fii quoi bon xam nga rek ak affaire yi quoi bon commerce bi doo am temps quoi clients yi duñ la bàyyi à chaque fois duñ la may sax foo xefe quoi boo naree julli eh, loolu yéeme na de hein moo tax daal nit booy ñaan ñaanal li nga xam ne moo buur yàlla na xool li gën ci yow mu defal la ko moom mi nga xam ne moo xam comme ci salaatul istixaara rek li ngay wax waaw na la ba waaw dee leen tànnloo comme li mu wax ci euh, zajrul qulub fa kayfa ixtiyaaruna wa an wa inna mughibbatal umuri taxubu wala nan la ko waxati euh, mu ne moom Seydil Haaji Maalik radiyallahu ta'ala nañuy tànnloo buur yàlla ana naka lañuy tànnale suñu bopp te mujjantelu mbir yi dafa nëbbu ci ñun waaw mooy dafa mujj dafa nëbbu ci ñun dafa nëbbu ci ñun xamuñu exactement xamuñu exactement kon nag comme que xamuñu exactement nañu bàyyee buur yàlla mi nga xam ne mooy ki xam allaamul ghuyub bu ko defee ñu tànnloo ko li nga xam ne moom ak ci xam-xamam bu yaatu ak yërmandeem ak xam gi nga xamante ne moo baax ci ñu mu di ñuy defal loolu le waaw aayul nag nga am loo xam ne jàpp nga ne lu baax la nga ñaan kon buur yàlla defal la ko bu dee moo gën ci yow voilà <coughs> léegi euh, loolu la xadiis bi nag ëpp na loolu waaye après day dugg ci ci ci ci ci retour bi bu ñu àggaatee bu ñu tournewaatee ba ci toolu ndaw si moo tax loolu euh, dinañ ci ñëw beneen yoon allahu taala kon ba léegi ñu war a continuer kon ah <clears throat> ñu war a kon yonent bi aleyhi salaatu salaam eh, bi nga xam ne ci la ñuy waaj a jege Tabuk kon hein eh, bi nga xam ne ci la ñuy waaj a jege Tabuk yonent bi salaatu wassalaam Eh, dafa wax nit ñi comme ni nga xam ne noonu la ko imaamu Maalik ibn Anas imaamu daaril hijrati radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa daldi solo na ko noonu imaamu ibn Isxaaq ak imaamu Muslim ibn al-Hajjaaj an Muaaz ibn Jabal ñu jële ci seydna Muaaz ibn Jabal wallahi huwa al-Jabal wal imaamu Ahmad imaamu daldi na koy solo ci góor ñoo xam ne <coughs> ñu ngi ci mooy góoru saxiix yi mooy ñu wér lañu ñu nekk saxiix yi an Xudayfa ci Seydina Xudayfa kon imaam Maalik imaam muslim imaam ibn Isxaaq ci Seydina Muaaz ibn ko solo ah ak imaam imaam Ahmad nag soloo ko moom ci Seydina Xudayfa ci góor ñoo xam ne càllale ba góoru saxiix bi la radiyallahu ta'ala anhu anil jami déglul bu dee Seydina Muaaz li mu wax mu ne mu ne moom innahu xaraja ma'a rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam aama Tabuuk qaala fa kaana yajmacu bayna alzuhri wal asri wa bayna almaghribi wal isha nee na Seydina Muaz radiyallahu taala anhu mu ne bi mu nekkee yonent bi alayhi salaam ci xare Tabuk mooy Seydina Muaz demoon na ah oui non Seydina Muaz bu demul kan mooy dem personne <coughs> waaw nee na yonent bi alayhi salaam nag da doon dajale julli <coughs> da doon déggalu julli yi fa kaana yajma'u bayna adh-dhuhri wal 'asr da doon dajale diggante li nga xam ne mooy tisbaar ak tàkkusaan wa bayna al-maghribi wal 'ishaa'i di dajale diggante timis ak gée loolu mooy al-jam'u fi safar eh, lii xam nga worof yu bari xamuñu ko wolof yu bari xamuñu ko dafa bari masala yoo xam ne dañ koo réere mais léegi alhamdulilah léegi ñu bari nga koy xam ñu bari euh, euh, ndax xam-xam bi <coughs> te nekkul ne dafa newuloon mais dafa dafa newoon ci ruq waaw am na yenn côté yooyu xam ne moom dafa newuloon du tout moom parce que ñu jàpp ne ñoo ko yor ñoom yoruñu ko li ñu yor du tuddul xam-xam ay xëm-xëm rek lañ tudd lañ yor ak i nëx-nëx luy nëxalaate ñuy wax foog ne ñu ngi ci dara wa yahsabuna annahum ala shay ñu jàpp na ñu ngi ci dara alors que newuñ ci lenn parce que yi ñuy ni ñuy wax ñu jàpp ay boroom xam-xam gaa yi mooy yooyu noonu yooyu noonu kii dóor a ñëw ci daara ji sax dépassé na yooyu te yooyu mooy la yusminu walaa yughni min ju' du jariñ dara waaw parce que l'imam bii doon wax rek rahmatullah alayhi moo ci am mu ne boroom xam-xam yi dëppoo nañ que ne amul benn bépp xam-xam boo xam ne du la yóbbu ci jëfe moom xam-xam boobu amul njariñ waaw spéculation foncière bu dul jeex xanaa sax gaa yi spéculer foncièrement sax ci fon kon a euh, spéculation foncière yi sax dinañ am jënd kum njaay xanaa dina ca am après ndax baax na nag loolu beneen affaire la mais <coughs> mais mooy këne borom mooy umma bi xeet bi dëppoo nañ mooy borom xam-xam yi këne bépp xam-xam. luñ naan xam-xam la boo xam ne du yóbbu ci jëf jëf nag dafa bari waaw jëfu jëfu jëfu man nekk jëf boo xam ne jëfu yaram la bu cër yi di def jëfu xol jëfu ruux mooy loo xamante ne ni yow mooy comme xam nga waa yi nga xam ne day sikkar ak xolam kooku mu ngi jëf waaw waa ji nga xam day toog xalaat borom bi subhaanahu wa ta'ala mu ngi ci loo xam ne jaamu yàlla mais xam-xam boo xam ne du la jëmee ci jëf dara yow rien que pour góor di kese la façon xam-xam yooyu baaxul masoon nañ digée ne amaane dinañ gis li eh, Cheikhul Xadim sëñ bi radiyallahu anhu di wax ci masaalik ci façon gaa yi nga xam ne dañuy ut xam-xam te yàlla taxut mooy seen façon yi quoi waaw waaw ñenn ñi nga xam ne dañuy bëgg ñu ne fulaanu na aalimun ala rijaala comme yu mel noonu waaw néew aalimun boroom xam-xam la ala rijaala moo féete kaw góor ñi góor ñi de góor yàlla yi moo leen fee ay way gaa yi moom kasratul diraaya war riwaaya waa ji moom kasratul riwaaya moo ko tal moom moom na riwaaya yi bari rek ñu naan ñu naan yii sa waay aka bari càllale sa mooy lool kese ah loolu nag baaxul déedéet xam-xam biy jariñ moo xamante ne nii xam-xam mooy bi nga xam ne day jariñ nit ki waaw digganteem ak boroomam subhaanahu wa loolu mooy xam-xam bi nga xam ne day jariñ lu dul boobu du jariñ léegi kon Seydina Muaaz mu ne moo tax xam lii masala yii nii dafa xaw a tumuraanke réew ma parce que en en plus mooy nit ñi duñ ko jëfee waaw ba mais loo xamul noo koy jëfee mooy masalaam dajale julli waaw am na nag ñu koy def <laughs> bon ba ma nee gone gis naa ñoo xam dañ ko doon def waaw mais ah mais ñooñ kaaraar lañ <laughs> waaw ñoo xam ne <laughs> ñoom buñ mësoon a tukki dañ doon def loolu mooy dañuy comme buñ demoon ay Touba yi wala yooyu ay màggal ak yu demee noonu dañ doon yow timis beeg gée bi dañ koy boole waaw waaw dañ koy boole julli mais loolu même parce que ñoom buñ koy def dañuy kii daanaka kenn du ko yëg après de ce fait gars yi duñ ko xam loolu moo tax sax léeg-léeg buñ gisee yow waay waa ji koy def sax te ñu jàpp ne waa jii waa ji dafa tàyyel mason alal xuf fay ni ñu jàpp ne ab tàyyel la koy def eh waaye summi leen seen xuf yi seen kawas yi laax alors que sunna la boo xam ne dañ koo war a dekkil ah ahya man ahya yal na buur yàlla mooy dund ku barkeel képp koo xam ne dundal nga loolu surtout te loolu dundal sunna foo xam ne sunna dafaa dee loolu jaamu yàlla bu yore yore yore yore waaw kon fa xaraja yoon mu ne kon Seyna Mu'aaz mu ne fa kaana kaana nag yadullu ala dawaami wal istimraar day wane que sax mbir mi ak wéy gum ci wéy mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam kaana dafa ne woon tabu ci yoon beek bi ñuy dem ak yooyu yépp da doon boole lan kaana yajma'u bayna adh-dhuhri wal 'asr da doon boole diggante dhuhr ak ak li nga xam ne mooy asr mooy eh, da doon boole diggante tisbaar ak tàkkusaan wa bayna al-maghrib wal 'isha da leen doon boole waaw wàññi tamit ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ma sa def xam nga moom laa doon wax keroog bi ma yaan <laughs> waaja ma dajaloon waaj ab wolof la mu naan ay sayyidatu Aisha radiyallahu anha yonent mi alayhi salaam ñu àndoon ci tukki mu ne ko nañ <coughs> wàññi mu ne moom ne ko loolu moom demewul noonu waaw mooy yonent mi alayhi salaam non seulement yonent mi alayhi masu ko moom loolu la mas a def waaw yow boo jógee fii foo xam ne mooy masaafatul xasri kese bu dee diggante Dakar ak mat na masaafa masaafatul xasri mais yow. booy dem Thiès ah tisbaar jot man ngaa bañ a julli sa kër parce que gars yi foo faut nga ñu joxe exemple foofu sinon bu ñu naan ay Médina ak yii nii gars yi léeg-léeg euh, du ñu jëli mooy affaire bi xoolal cas pratique xam nga masala yi gisoon nañu ko mais boobu foog naa joxuñu woon exemple yii quoi mais nañu wax ci réew yi ñu suñu gox yi ah mais leeraloon nañ ko euh, moo tax fii nii insha allah duñu ci yàgg ah ah oui faut de mooy gisoon nañu ko ci masala ca gazwatu Qurayza lañ ko gisoon Qurayza Qurayza wala ahzab benn ci ahzab ahzab ahzab ahzab ahzab ahzab gazwatul ahzab aha foofu fële gisoon nañu ko léegi xoola mooy man ma jóge ilaa Thiès di jëm Thiès bu dee ne Thiès man nag xaw ma distance bi quoi loolu bon premier problème la <laughs> moo tax ma ne bu dee ne diggante Dakar ak Thiès mat na masaafatul xasri quatre-vingts jàpp quatre-vingt-cinq kilomètres man bu ma génnee sama kër ma génn waaw maa ngi génn ay une heure et demie fekk tisbaar jot parce que quatorze tekkiwul ne quatorze heures rek kay heure bi voilà heure bi man naa jot avant lu bari sax day jot avant quatorze heures wala quatorze heures et bi ñuy def man tisbaar jot wala sax quatorze heures jot maa ngi nii yor sama oto di dem wala war a kii bu ma neexee ma def man man roy mooy ma ma ma bañ a julli ma dem ba ci yoon bi bu ma génnee këru Dakar yi génn ay ay ay ay e, génn naa ah saa yi jàppal jaaw génn naa ay Rufisque voilà bu ma génnee Rufisque rek xam nga mooy man man naa commencer di wàññi man arrêté oto bi ci wetu tali bi. dandu mais pas côté tali bi sinon benn camion mën na jóge fee buub la sawaay daal di lay yenu nga dem laa bi siina yàllal ba ca biir foo xamante ne nii moo gën a wóor <laughs> waaw waaw ah gars yi mën nañu la frein yi mën naa lâcher de wala waajuy nelaw parce que li mu daw daanaka ci daa deux jours a ngi nelaw bu saaraanee sa kaw boo koy nettali laaxira la lay fekk de barsax waaw arrêté sa oto nga julli tisbaar fekk 15 heures jot ah 15 heures wala lu mag nga julli tisbaar ñaari rakka ah takkusaan ñaari rakka loolu mooy jamoo taqdim mooy damaa boole daj mooy boole bi dama ko jiital mooy damaa jël xaaruma jamoo taxiir ndax ñaar yooyu am jamoo taqdim ak jamoo taxiir jamoo taqdim mooy damaa jël benn def ko ci julli bu njëkk bi yi mooy il faut mu nekk ñaari julli yu man a boole comme tisbaar ak tàkkusaan timis ak gée am naa deux possibilités soit ma ne man du ma julli damay du ma julli tisbaar bi damay bàyyi ba heure tàkkusaan jot ma doorat leen dajale boole wàññi waaw ma bàyyi ba heure tàkkusaan ma ne ma continuer jàll Rufisque jàll Bargny jàll dem wa yow ay kanati waaja jam ñaajo non waaw non si euh, si waaw gaayoo yépp ma romb leen sebi aywa romb yooyu yépp ba tàkkusaan jot ah mais Cees ak foofu sax tàkkusaan du la fekkat mooy en tout cas daal bala ma bu dee imaginer waajuroon dem kaw la waaw nga romb di dem di dem ba heure tàkkusaan jot nga wàcc dooru julli tisbaar bi ak tàkkusaan bi boole leen def ñaar tisbaar ñaari ràkka tàkkusaan ñaari ràkka jeexal nga nga dem bu timis jotee nga dem laata ngay ak dugg biir kaw la bu dee ne yow doo fa def lu ëpp Euh, euh, euh, li nga xam ne mooy li nga xam ne boo far ne koy lu ëpp loolu nag léegi da nga yor àtte tukkikat nga mais àttey muqiim ngay yor ku fi sax ku dëkk ci dëkk bi waaw mooy 4 jours boo ci génnee bésub dugg bi ak bésub génn bi bu dee da ngay def lu ëpp loolu biir Kaolack yow boo àggee bu dee ne yow 3 semaines nga fa war a def wala une semaine boo ci génnee ëpp na kon 4 jour boo ci génnee bés bi nga accès bés bi ngay dem. loolu bu dee ëpp na mu mat cinq jëm kaw bu boobaa noonu yow dañ yow dootoo man a tee wàññi léegi nag man nga xaar ba ca bunt balaa ta ngay agsi nga pa nga jullit même bu dee gee jotagul kaw lax fa nga jëm bala ngaa agsi kaw lax nga arrêté oto bi nga julli timis julli gee même bu dee ci heure timis nga ko julli nga àgg biir kaw te gee jotagul yow bu boobaa julli nga ba pare julli nga ba pare kenn du la ne hé eh, sa kaay julliwaat parce que yow non julli nga ba pare moo c'est pareil bu ma julli woon boo ñëwoon eh, nga dajale julli man ma jóge fële min Madina Baye kawlax bi dem dakaar ma ñëw ba ba ba ba ba ba laata may dugg dakaar tisbaar jot bu ma neexee ma taxaw ca yoon wa julli tisbaar julli tàkkusaan dugg biir Dakar te tisbaar heure tisbaar génnagul bu tàkkusaan jotee man du julli waaw jàkke yi noddu hayya ala sala man loolu concerné wu ma parce que julli ba pare kenn du la ne nga ba pare voilà génn it noonu bu dee timis la voilà loolu lépp yonent ma le sa sa noonu la ma sa def da doon boole voilà di boole julli tisbaar ak tàkkusaan xam nga am na ñoo xam ne affaire bi dañ naan mais lii mooy lan dañ naan la lii nag mooy sunna nag waaw bu la jaaxalee rek mooy sunna tumuraanki fa fa fa ñu ne moo tax ma naan la ñun dañ ñuy jiiñ waaye di ko wax suñu bopp mais loolu lu ñu war a seetaat la prétention la mais du réalité waaw du réalité ku la ne réewum xam-xam lañ nekk waxu la lu am waaw waxu la lu am de prétention la nag mais du réalité du réewum xam-xam nag tekkiwul ne kenn xamu fii dara non am nay boroom xam-xam bien sûr mais dañ la wax ne nit ñi li ñuy doxal même l'écrasante majorité daa teguwul ci xam-xam non non te li pire mooy ñenn ñi ñu foog ne dañoo xam ñooñu xamuñu voilà man nañoo yoru micro yoo nekk ci rajo yi mais xamuñu voilà mooy li ñu xam c'est vraiment limité de telle sorte ko baya bàyyi sax dese nañ koo maîtriser wal iyaadu billah kon seydinaa Mu'aaz seydinaa Mu'aaz ibn Jabal radiyallahu taala anhu kon mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam lan la doon def mu ne fa kaana yajma'u bayna adh-dhuhri wal 'asri wa bayna al-maghribi ci tukki bi yépp yonent bi alayhi salaatu salaam da doon boole di wàññi di boole entre tisbaar tàkkusaan bu timis jotee mu suwaa mu def ko jàmmu taqdim wala taxiir ñaar yooyu moo am voilà mooy julli tis timis après teg ci tàkkusaan non teg ci gée mais nag fajar moom amul ndax fajar kenn du ko boole benn julli fajar moom danga koy julli bu xajar gi bu fajar gi bu fajar gi xare mooy ju heuram jot na ba jant bi feeñ loolu mooy heuram voilà moxtaar mi nag selon jumhur mooy day mooy bu commencé di leer waaw bu bu fajar gi xare ba nu muy leere loolu nit ki da koy julli mais bu mu ko dépassé am na nag ñu ne non fajar benn waxtu kese la am mooy entre fajar fajar bi daal lenn kese la fajar bi mooy bu fajar gi xaree ba ni jant bi génne mooy laata muy génn loolu lépp tëram la ku ci waay lu ci waay julli baax na mais nag waxuñ la nag nga dem ba ca cat ba nag waaw waaw ndax loolu yonent ba ba ba jant bi wa nga yow tout le temps nga koy kal ci deux minutes trois minutes avant jant bi kii ngay dóoru julli déedéet même tàkkusaan ak julli yëpp loolu la ndax yonent bi alei satu salaam ni doon wax naan tilka salaatul munaafiqin ah munaafiq tilka dëgg loolu mooy julli naafiq moom yusbih moom moom moom yazallu yarqubul yarqubul shamsa waaw de moom daal lay toog di sculpter bi di xool di xool di xool ba mu nekk bay na xar nay shaytaan tàkkusaan day jox au lieu mu julli mu nekk fi naan soogul weesoogul quoi soogul quoi nekk ci lim nekk ah di seetaani match di seetaan ay ay ay ay ay ay ay ay émission ay canal plus fii ay yii les guignols de lu ne mu ne ci ah lu ne lay nekk di seetaan di dox lu ne di wax lu ne boo ko waxee mais yow jullee ko non des na xool mais jant baa ngi bàyyi ba jant bi nag di so fa muy soowe mu gaaw gaaw jóg dóor ko fa fa naqaraha arba'an la yadhkurullaha illa qalila mu daal di ko fay cof mooy julli ju gaaw lay dóor kon loolu tilka salatul munafiq yow waroo di def noon même fajar waroo di def noonu bàyyi ba catul heure bi nga naan aywa euh, xaaral sa réveil tout le temps noonu ah, parce que yow loolu sax c'est risqué man nga ko rëcc man na la rëcc te bu boobaa yow yaa ko tey li yonent ma lay saa saa naan tafrid nekkul ci ki nga xam ne daa nelaw ba biddanti ki nga xam ne moom moo gàttañ lu dëgg-dëgg mooy ki nga xamante ne dafa toog di xoole ba julli romb ko te defu ko mooy di xoole di kii di négligence voilà négligence gi ñuy nee parce que mbir mi moo saxagul suñu xol kese julli moo nawagul loo xam ne lu màgg la wa inna te kat wa innaha la kabiratun illa ala alxaashiin suñu borom waxati dëgg julli lu rëy la lu màgg la waaye nag suuf bu màgg la fa ca ña nga xamante ne ni mooy ñi nga xamante ne ñooy ñi ñi nga xam ne ñooy toroxlu di dellu ci seen borom di toroxlu seen borom kon Seydina Muhammad bni jabalin radiyallahu anhu mu ñuy nettali kon ba léegi ñu ngi ci muwatta u imaamu malik xadiis bi wax nañ la saxiixu imaamu imaamu muslimit solo na ko imaam ibni yasaar rahmatullah alayhi moom it daal dina koy solo mu ñuy wax tabu kon seydna muaad ni jabal mu ne kon yeneen mi alay saatu salaam noonu la doon boolee julli mu ne summa daxala summa xaraja fa salla al maghriba wal ishaa jamii'an nee ano ah, fa axara qaala fa axara salaata yawman benn bés nag yonent bi aleyhi salaatu daal di yéex a julle yéexee julli bi waaw summa xaraja fa la zuhra wal asr mooy d'habitude lañ fa mooy bi ñu nee ci yoon bi am na benn jour nag boobu boo xam ne yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa dugg yéex a mooy bi ñu defee escale wàcc mais mu toog lu yàgg euh, jamono dam ko doon julli d'habitude ci tukki bi. mais mu yéexi mbir mi kon loolu mooy taxiir la def jamu ta amaana kon yeneen yi jamu taqdim mooy da ko doon jiital julli benn bi ci waxtu bu njëkk bi beneen bi bii nag dafa mel ni kon dafa julli beneen bi li nga xamante ni mooy te loolu li koy leeral mooy liy topp ci wax ji nii mu ne kon moom summa do fooqa axara solata yawman summa xaraja fa salla zuhra wal asra jami'a mu yéex a génn benn bés foofu fële ca Tabuk bi ñuy agsi noonu bi ñuy mu daldi mooy juste avant ñuy agsi bii agsee guñ Tabuk nee mu génn fa salla zuhra mu julli tisbaar wal asra ak tàkkusaan jami'an boole leen summa daxala mu duggaat duggaat tànt bi mu newoon summa fa salla maghriba nekk fa ba maghrib mu génnaat julli maghrib ak al isha jami'an summa qaala mu ne léegi nag mu discours leen kon guddi na mooy biñ ne suba lañuy àgg Tabuk lo mu ne innakum satatuuna gadan inshaa allahu taala ayna tabuuk wa innakum lan tatuuhaa xatta yadxa nnahaar faman jaa'ahaa falaa yamassa min maa'ihaa shay'an xatta aati waaw yonent bi alayhi salaatu wa salaam sayyidinaa eh, eh, eh, <coughs> kii mu ne mooyaan mu ne nag yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu ñu jullee ba pare bi mu ñu jiitee julli ñu euh, boole tim euh, euh, timis ak gée mu nañu innakum dëgg-dëgg yéen sa tatuuna gadan inshaa allahu taala ayna Tabuuk mu ne leen suba bu soobee buur yàlla <coughs> subhaanahu wa taala ci ngeen di accès ba ayna Tabuuk mooy ndoxum Tabuuk ma waaw mooy di ngeen agsi foofu la ci Tabuk wa innakum te dëgg-dëgg yéen lan tatuuha hatta yadha an du ngeen ko àgg nag mooy après bu ñu jógee fii bu subaa bu ñuy dox di dem suba moom lañuy àgg Tabuk waaye ah du ñu àgg Tabuk surtout ci teenu Tabuk bi lu dul lan a ah, mooy njolloor day day jot njolloor mooy lan ad-duha mooy bu bu jant bi génnee mooy fajar gi ñu la doon wax fi mu yem mooy lever du soleil ba juste bu tisbaar bi waaj a jot loolu mooy duha loolu mooy ad wa duha wal loolu mooy duha mooy diggante bu jant bi jógee ba ni tisbaar euh, kii instant avant tisbaar lépp mooy ad-duha mu ne kon nag ñun nag wa innakum te yéen kon suba dingeen ngeen bu soobee yàlla de di dikkal ndoxum tabuuk teenub tabuuk ba wa innakum lan ta'tuha hatta yadha an-nahar te du ngeen ko àgg du fa àgg lu dul ah mooy bés bi jóg waaw bés bi jóg fa man jaaha falaa yamassa min ma iha shay'an hatta atiya mu ne ko nag mu ne leen nag képp koo xamante ne àgg nga foofu képp koo xam ne ak si nga tabu ku àgg foofu nag ci teen ba bu mu laal ndox ma lii lañ lay wax ne la kon tabu gisoon nañ ko ko ne tabu kon li gën a dëgër mooy tabu foofu moo tudd tabu mais pas que comme lañ waxoon maziltuma tabukaani mundul yawma li mu wax ñaar ñoo ñële ne yéen dañu ngeen di ko di ko gas ah di ko jëqi di gas teen bi depuis tey waaw ah, kon mu ne leen nag ku bu ngeen fa àggee fa man jaaha ku àgg tabu fala yamassa min ma'iha shay'an hatta atiya bu mu laal ci ndoxam dara ba ni may dikke ku ma fa jiit bu laal ndox mi waaw qaala sayyidina Mu'aaz nee na radiyallahu anhu fa ji'naahaa wa qad sabaqa ilaynaa rajul ilayhaa rajulaani nee na bi ñu dikkee am ñaari nit am na ñaari nit nag ñoo xam ne ñooñu fa jiit ñu fekk fa ñaari nit bi ñu agsee arme bi agsi ndeke am na ñaar ñoo xam ne ñoom jot nañoo jiitu waaw ah mu ne wal aynu mislu shiraaki mislu shiraak tabiddu bi shay'in min al ma nee na nag ndox mi eh, eh, kii nu mu tudd eh, mooy teen bi teen bi ñu ngi ko fekk mu nekk loo xamante ni lu tuuti lañ fa fekk waaw muy lañ fa mais lim am ci ndox presque du dara muy tepp mooy liñ naan te daaru tepp tepp daal liñ naan lan la ko wolof di waxe euh, <coughs> ne naan kii euh, euh, fu ndox doon taa boo fa demee fekk fa teppi tepp lu noonu lañ koy waxe ngeen jéggal ma de <laughs> man moom may wolof moom dangay waaru moom waaw mais nee na mbir mi mel ni ashiraak mitlu shiraaki waaw mais lu tuuti la comme à peu près kiiwu tànk dallu ci comme lu tuuti lu tuuti la waaw loo xamante ne ni tabiddu bi shay'in min al ma di génn tuuti tuuti ci ndox moo ci nekk noonu ñu gis ko waaw tuuti ndox <coughs> mel ni luy ball tuuti waaw nee na fa sa'alahuma rasulullah yonent bi alei satu salaam nag daal di leen laaj ne leen hal masastuma min ma'iha shay'an fekk E, ne leen mbaa mbaa e, da ngeen a laal est-ce laal ngeen ci ndox mi dara hein est-ce que laal ngeen ndox mi mbaa laalu ngeen ci ndox mi xaalaa na am ñu ne ah kay laal nañ ko kay <laughs> laay loolu mooy doomu aadama <laughs> wa kaana al insaanu akthara shay'in jadala <laughs> bu leen bu leen laal ku ma fa jiitu suba bum laal <laughs> waaye mu laal waaw waaw mu laal de mu laal gaa yi laal mu laaj leen ñu ne ko laal ma si laal nañ ko kay mais tamit dañ ciy gis seenu dëggu lii mooy <laughs> bu ne woon nit ku dëgguwul danaan ah yé fa yii yoneen saa salaam waxoon nañu dañ naan no laaluñu ko ñemee fen fen dañuy wax lu amul nee na ah ay dañu dëggu woon de def nañ li ñuy tere mais quand même ñu neel ñu ne waaw laal nañ ko de <laughs> nee na Seydina Muaad nee na radiyallahu taala anhu eh, fa sabbahuma wa qaala lahuma ma sha allahu an yaqul nee na yonent bi aleyhi salaatu salaam daal di leen xas hein yéen mooy euh, réprimander leen que yéen hein xanaa déggu ngeen woon comme wax yu mel na xanaa déggu ngeen li ma leen wax bu kenn laal nee naa leen ku agsi ci ndox mi bu leen laal ngeen laal mooy wax leen wax ju tàng waaw wax leen ma sha allahu li soob buur yàlla an yaqula mu wax leen ko vraiment mooy bon sincèrement mais ñii li ma wax yépp te loolu daa am lu taxoon yeneen ba lay saab saab wax ko ndox mi la fa ne lu tuuti loolu matewul ñépp te loolu xam na ko alayhi salaatu salaam mais moom mi tollu fële laa xam ne ak si Tabuk xam na ne dinañ am na peen bu naan Tabuk foofu ah loolu kay min wax wahyi la ko xamee buur yàlla ko xamal ah ba pare ndox ma lu seen kiiwu mbaru mbaru dàll yooyu tellement ni mu tuutee fi muy génne di ball noonu loolu bariwul di bokk bokk lu loolu bariwul bu ko ñëw bu leen ko laal gaa yi ñëw laal ko quoi mu mu ŋàññ leen wax leen ay kii wax leen wax ju tar waaw lu soob buur yàlla mu wax leen ko summa qaala summa gharafu bi aydihim léegi nag eh, gaa yi bon ñu daal di as mooy seen loxo yi minal ayni qalilan qalilan hatta tamaa fii shay nee na ñu commencé léegi kon mu ne summa xarafu bi aydihim minal ayni ñuy as di jël ci bëtu ndox mi noonu mooy ci teen boobu qalilan qalilan tuuti tuuti hatta tamaa fii shay'in ba ni muy dajaloo ci lenn summa xasala rasulullah mooy ñu ciy as mooy saxaaba yi radiyallahu mi ak see léegi yonent salaam mooy kon lool ci ndigalam la mooy léegi nañuy fexe tibb ndox mi mën lu tuuti lool ñu ciy taataan seen loxo yi di ko tànq di ko ah di ko di ko di ko taataan bu ñëwee ñëw ci ci sëgg teg ko ci kii bi ba am am lu dugg sa loxo nga yëkkati daal di koy am foo koy def ci benn récipient ñu def noonu. ba am lu tuuti xalilan xatta tamaa fii shay ba dara daal ci ndox lenn ci ndox daal daal di dajaloo ci foofu noonu summa gasala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci récipient boobu yonent bi alayhi salaatu salaam daal di raxas li nga xam ne mooy xar kanamam waaw hein mu raxas xar kanamam moom sallallahu alayhi wa sallam wa yadayhi ak ñaari loxoom summa aadahu fiihi après mu daal di koy delloo loolu ci biir ndox mi waaw mooy buy raxas day sëgg ndox mi di dellu ci biir nee na bi non non non dafa summa xasala rasulullah wajhu wa yadayhi mu raxas xar kanamam ak loxoom yi ci ndox moomale summa aadahu li ci des mooy maa'ul musta'mal loolu masoon nañ ko gis mas'alatu maa'ul musta'mal waaw mooy insha allah li gën waa jumuur dañ ne maa'ul mooy ndox mi nga xam ne boo moom ngay jaamoo yàlla ndox mi nga xam ne moom ngay comme bu may jàpp li des mais li des mooy li may jàpp muy duggaat ci ndox mi ci fi ma doon jàppe nga xam ne dama cee dindi sobe ba pare moo moo mooy dama cee jàpp yëkkati yëkkati toj waala wala yu mel mooy ndox daal moo xam ne dama doon jàpp wala may sangu <coughs> set di naan ndox mi loolu moo lañ naan maa ul mustaamal est-ce que nag jëfandikoo ko loolu dafa dagan wala déet wala bokk lu baax la wala déet waa jumhur dañ ne si mën nañ ko jëfandikoo surtout maliki yi buñ xoolee ne lam yataghayyar dara ci ñett yi nga xam ne ñooy tax ndox ndox daal di soppeeku euh, muy cafka bi xet gi wala melo bi bu dee ne loolu benn soppeeku ku ci wu mooy mbir mi laab na tey laabalaate voilà en tout cas waa jumhur dañ ne maawul mustaamal mën nañ ko kii sauf que xanafi yi rahmatullah dañ ne non non maawul mustaamal déedéet. waaw te bokk na li nga xam ne moom la ñuy leen di layale moom la kii kiiyee mooy que ne maam mustamal dafa nekk ndox moo xam ne bàkkaaru nit ki di ciy topp ndax yonent ma la saa moo ne nit ki bu raxasee xar kanamam mooy buy jàpp day génn ànd ak bàkkaar yi day génn ànd ak jusqu'à dernière goutte waaw ainsi de suite di wax loolu cëru jàpp yi ñu ne loolu kon loolu noonu dafa sobewu ci côté bopp ci sobe maanaa gi ndax ay kii ay bàkkaaram la ci kii léew nag di ko utiliser waat loolu moo tax mais waa jumhur dañ ne lëlee mën naa ne parce que loolu bari na lu koy wone <coughs> yonent mi alayhi salaatu salaam naa jaabir ba mu feebaree mu seet si kook loolu eh, ak tamit le fait que gis nañu ci ghazwatu Hunayn moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu jëlee ndox mi ba mu naan eh, kaw kaw bi abshir mu ne ko laqad aktharta alayya min abshir sonal nga ma abshir waay ah ayow an gis lii maa waxatani mu Seydina Abu Musa al-Ash'ari ak kan Seydina Bilaal radiyallahu ndox moo mëne da cee raxas da cee kii buusu daal di koy euh, <coughs> raxas ci raxasu ci guux ci kii ko ba pare jox leen ko ne leen raxas leen ci seen seen xar kanam yi ak seen baat yi non raxas leen seen baat yi te ngeen naan mooy loolu bu doon ne moom ndox moomu dafa sobewu du man a kii kon yonent ma saa am du leen ko jox bon waaye boo amee beneen pour génn ci kii yëpp boo amee beneen boo xam ne du mustaamal bu ñu jot a utiliser nga utiliser ko moo gën comme li Maliki di wax rahmatullahi alal jamii kon mu ne yonent ma saa saam kon xasala rasulullah sallallahu alayhi wasallam fii waja dafay raxas xar kanamam ak waja day ak ñaari loxoom summa aadawu fii li lii sotteekuwaat ci biir récipient bi ci li nga xam ne moo laal xar kanamam bi sallallahu alayhi wasallam ak loxoom yi mu daal di koy delloowaat ci fa teen ba nekk mooy fa bu mu doon buq buq lu daw lu tuuti lool nee na fa jaratil ayn bi maa in kathir naka lañ ko ci sottiwaat mais ndox mi ne vuf di daw wuu teen bi ne tël waaye ndox mi ne oh, yan boo allahu akbar fastasqa an-naasu ndox mi ne puuf gaa yi gaaw ñu commencé kay di ut ci ndox yi di di di di duy seen seen récipient yeeg fu ne summa qaala rasulullah ginnaaw gi yonente bi alay saar saar ne yaa Muaaz mooy yaa Seydina Muaaz ibn Jabal yuusiku in taalat bika hayaa an tara maa haahunaa qad muli a jinaanan mu ne ko yaa Muaaz yonente bi alay saar saar ne Seydina Muaaz yaa Muaaz ee yow Seydina Muaaz yuusiku in taalat bika hayaa amaana de bu saw fan guddee kan la waxoon lu mel noonu <laughs> Seydina Adi ibn Hatim la in taalat ya Adi ibn Hatim ata'rifu al-hira mu ne ko oh ndax xam nga alxiira mu ne xaw ma ko de waaye nag dégg naa ko mu ne ko la in taalat bika hira la tadhabanna dha'ina min al-hirati hatta tatufa ila al-bayt la yakhsha illa Allah aw adh-dhi'ba ala ghanamihi <laughs> ah bu saw fan guddee yow mu ko waxoon kii it mu ne Seydina Muaz yushiku amaana gis nga léegi rek léegi in talat bika ayat gis nga bu saw fan guddee yow Muaz radiyallahu an tara ma ha huna qad muli ajnana gis nga fii ni mu ba ndox ñàkk ñu ba daanaka lii bu saw fan guddee di nga fi gis di nga jaar fi gis fi boo fi ñëwee di nga gis fii yëpp mu nekk ay ay jardin ay tool yu naat yëpp vert Allah Allah te noonu la demee te Seydina Mu'aaz Seydina Mu'aaz fan la gaañoo Sham Allah mooy yenent bi aleyhi salaatu salaam Allah kene Seydina Mu'aaz Sham la gaañoo ci jamonoy Seydina xilaafu Seydina Umar ci peste ba moom gis ne tool yooyu xoolal rek nit ñi est-ce que yàgg na neuvième année bi la nii moom kañ la gaañu bi mu gaañoo ci xilaafu ay côté vers l'an 17 ah ci xilaafu Seydina Omar après gàddaay bi côté yooyu la génn àddina matul l'an vingt côté yooyu ah Seydina Muaz mu gis loolu lépp moom vert Allah Allah kon xam naa tey dañuy yem ni insha allah ci jotaay bii di ñëw ñu jël riwaaya bu Seydina Xudayfa hadiis Seydina Xudayfa ba léegi ci wàllu wi insha allahu taala wallahu taala alam